bi xafdi sawtin wa bi dhunub mubtadi'an bi nafsihi kay laa yaxib wala yaxussa nafsa id in kaana imaam wal yaku saa'ilan bi azmin wa tamaam mu ne bokk na ba léegi mu ngi wax ci aadaab tegginu ñaan kon gisoon nañ ci vingt cinq ci tawassul lañ yemoon di ko jaare ci yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam hein non 23 moo doon saalixi salaf seen ñaan ya kon 25 minaa tawassulun ah ilal mubdi bi bool bool na rek la ci yonent yi ak ci alayhimu salaatu salaam ak ñu baax i jaam yi mu ne bi xafdi sawtin loolu yi ci teggin yi la booy ñaan nga rotal wàcce sa baat bul nekk di yuuxa ca kaw voilà wa'tiraafin bi dunub reconnaître xam nga waxoon na fële wa'tiraaf mooy reconnaître maskana maatiraaf maskanatin maatiraafin wa xudu mooy reconnaître sak ñàkk sak sox aajoloo sa boroom bii nag beneen intiraaf la bii mooy intiraaf yaa xam ne reconnaître ne bi dunub ci bàkkaar yi kon 26 waatiraafin bi dunub reconnaître que ne maa def lu ñaawkat di ñaan borom bi mu dagaan di ko dagaan ngir mu jéggal ma mubda mubtadi an booy ñaan nag nga tàmbalee bokk na ci teggin yi muy 27 bi nga tàmbalee bi nafsihi kii ñaan tàmbalee ci boppam moo jàngale lool nit ki buy jàng buy buy kii na tàmbalee boppam voilà après te loolu gis nañ ko ah looy ñaan yi nga xam ne mooy ñëw yonent yàlla sa sam ak yooyu di ñaanal seen bu dañuy tàmbalee seen bopp ñaan rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana ak di ñaan rabbana <coughs> ah, ah, <coughs> eh, yi nga xamante ne yooyu nga xam da ngay tàmbalee sa bopp après dem rabbana eh, la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tajalna ghillan lil ladina amanu ak ak ñi lil ladina jaa'u min ba'd yaquluna rabbana ighfir lana voilà boobu laa doon seet borom bi ah, yàlla na nga ñu jéggal wali ikhwa ca suratul hashr nga jéggal ñu ñoom lañ tàmbalee wali ikhwanina waaye di jéggal ginnaaw gi suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci li allazina sabaquna ñoo ñu jiitu fil islam fii ah, wali ikhwanina allazina sabaquna fil islam ah, non non walladina jaaw min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman walla ci ngëm yàlla <laughs> voilà mooy loolu gis nga tàmbalee sa bopp rabbana kon mu ngi noon tàmbalee ñu jéggal sa bopp après ñu ñooñu kon loolu la mooy mubtadi'an nekk di tàmbalee bi nafsi ci sa bopp kay laa yaxit ngir mu bañ a sooy hein ngir mu bañ a kuttus bañ a sooy mooy booy ñaan dangay ñaan li nga xam ne mooy dangay ngay tàmbalee ci li nga xamante ne nii mooy ci sa bopp kon nag mu ngi noonu le kay yaxiib <coughs> mu ne wala yaxusa nafsa in imaam walyaq walyaqu bi azmin wa tamam mu ne walaa yaxussa nafsa bu mu jagleel boppam bu dee imaam la in kaana imaam nekk imaam di jiitee nit di ñaan ah yow nga war a def naan allahumma ighfir lana warhamna waxoo lool nga naan allahumma ighfir lii warhamni wa noonu noonu déedéet da ngaa war a wax mbir mi allahumma ighfir lana ndax mbooloo ngeen loolu la naan bu mu jagleel mukk boppam tong loolu bokk na ci vingt-huitième bi bu mu jagleel ñaan gi boppam in kaana ndeem nekk na imaam waa mooy ngi wal yàqu bu boobaa te tamit bokk na ci teggin yi mooy buy ñaan boobu day maas nuun gi na ci boole ñëpp wala yàqu saa ilanta nekk aji laaj goo xamante ne day laaj bi azmin ànd ak ci dogu wa tamaam mooy bu ñaan ba pare jàpp ne ah man kay naa ñaan rek mais yàlla moom de toute façon yàgg naa koo ñaan defaluma tus moo tax yonent bi saa saam ne bu kenn ci yéen wax naan allahumma ighfir li in shi'ta ala voilà borom bi waaw moo jéggal na bu la soobee ah bu la neexee déedéet allahumma arhamni borom bi yërëm ma in bu la neexee mu ne déedéet li ya'zim al mas'ala kii ñaan na daal di dogu ci ñaan gi muy ñaan fa innahu la la la la la kenn da koo lu tax mu naan mu naan ay ay bu la ni soobee te loolu xadis boobu muttafaqun alayhi la kon loolu mooy dangay ngay dogu jàpp ne borom bi dina ma may li may ñaan wa tamaam tamatal mbir yi mu ngi noonu ne lii lépp daa bokk ci teggin yi nag mu mu ne war wargab wajud wajtahid wa ahdiri qalban wa hassin rajaa karriri mu ne bokk na ci li nga xam ne mooy teggin yi wargab na nga xemmem lool ci li ngay ñaan loolu it mooy trentième ci teggin yi wajudda wala wa jiddata na nga góorgóorlu yulli sa dayoog coono mooy nga def ci yitte wajtahid mooy jidda kon 31 voilà wajtahid te na nga yulli sa dayoog coono bale mooy nga góor mooy nga mooy nga nga nga wane ne yow woo nga li ngay ñaan voilà wa judd wajtahidi te nga góorgóorlu wa ahdiri xalban te na nga teewal muy 33 bi na nga teewal sa xol booy ñaan mais di ñaan sa xol bi ngi yow li ngay ñaan ku la woo bàyyi woon sax ba nga pare mu ne la waa sëñ bi loo doon ñaan xamoo lan la mooy xam nga ne yow teewlu woo kon nag nga teewal sa xol wa hassini rajaa te nag na nga yaata rafetal li nga xam ne mooy sa yaakaar ci sa borom ne dina la may mooy 34 bi kardiri loolu mooy 35 bi del répété naan ña man ñaanoon naa démb man bon nekkuma fi di ñaanaata ma may bu ko bëggul ñu xam ne bëgg ko ah déedéet wax lool da ngay da ngay rajaa ah, borom bi daa bëgg lool jaamu yàlla la ngay ngay ngay nga koy ñaan kon nag mu ne waltaku fiihi thaabitaw wala takun za dawatin ya man qad fatun mu ne waltaku te na nga nekk yow cam si ñaan fiihi sa ñaan gi thaabitan ku ci sax bul ne ñaanoon naa démb comme li ñu wax sànk rek ah man daal sama yoon newatu ci man maa ngaa dem déedéet kon mooy tracé trente sixième bi wala bu mu nekk za da'watin bi ismi loolu dañ koy tere trente ah trente septième bi mooy mu bañ a nekk koo xam ne day ñaan loo xam ne dog mbokk la wala bàkkaar déedéet di ñaan yàlla yàlla nag ma may ma sàcc diw wala yàlla yàlla nag ma may femme diw ma ma jotee moom te du ma ko takk loolu bàkkaar la kenn du ko fi ñaan loolu da ngay tere wala dog mbokk yàlla yàlla na diw bu ma boolee teeg moom yàlla na bu ma ko tuddati bu ma tuddati loolu déedéet bul nekk boroomu ñaan bi bil ismi ci loo xam ne bàkkaar la loolu kon mooy trente-septième bi yaa man qad fatun yow mi nga xam ne ñor nga yow mi nga xam ne muus nga mu ne aw ma mada aw ma muhalan qad ulin wala bi tahjirin wala qat'ir rahim mu ne aw maa mada bul nekk di ñaan loo xam ne lu weesu la lu weesu yow rëcc na la nga naan loo xam ne mënatoo koo am mu ngi mel li nga naan yàlla ma yàlla defub saxaaba ma ànd ak yonent ba saa saa nam nekkoon Medina déedéet loolu bokkul ci yi nga xam ne bokk na bokkul ci ay teggin te kenn du ñaane noonu déedéet waaw aw ma mada lu weesu loo xam ne yow raw na la de toute façon nga naan yàlla na ma yàlla def ma nekk yonent bu mujj yow loolu xam nga ne man da nekk aw mu xaalan voilà loolu it mu xaalan gii benn la voilà mu xaalan mooy lu manatu la nekk yàlla yàlla nag ma def ab yonent alayhi salaatu wassalaam boo xam ne comme ni nga yónne woon maam aadama ak sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam nga ne loolu man da nekk loolu nag bokk na ci teggi ni ngay bañ ñaan yoo xam ne yu weesu la waaw yàlla na ma yàlla boole ca saxaaba ya ba ma demoon badar yàlla naa dem badar nii fekke abu jahlin ray ko xam nga ne loolu da xool aw oh, mu xaala <laughs> <laughs> naa yàllaa nekk rasulullah xam nga ne loolu man da nekk mooy yooyu dañ koy tere qad ulim yoo xam ne xam nañu ko waaw wala bi tahjirin bul ñaan loo xamante ne nii da nga nekk koo xamante ne nii da ngay yiir nit ki wala qat'ir rahim waxoon nañ ko sànq waaw <laughs> bul ñaan di dog mbokk voilà tahjiru mooy lan mooy comme la kaw kaw ba defoon bi nga xam ne daa ñëwoon mbéewal ci jàppukaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba saxaaba yi bëggoon ko pamti pamtee saxaaba boo bëre radiyallahu anhu ba mu naree ba mu kiiwee yi julli dafa julli ba pare ñaan ñaari julli ñaari rakka ta di ñaan naan allahumma ighfir lii wa muhammadan wala taghfir ba'dana abada <laughs> mu ne allahumma eeyow eh, sama borom ighfir lii jéggal ma wa muhammadan ak seydinaa muhammad mii di yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam mu ngi toog di ko déglu wala tarham irhim allahumma arhamni waaw yërëm ma maag Seydina Muhammad alayhi salaam te nag gis nga boo ñu yërëmee ba pare ah non ah borom bul yërëm kenn après ñoom yonent bi alayhi salaam ne ko ne ko déet déet déet déet laqad hajjarta wasi'a yow daal di ngay tëj daal di jaglool daal di xatal loo xam ne lu yaatu la yow yërmandeeg yàlla ngeen ne rahmati wasi'at kulla shay nga ko yemale ci maag yow kese déedéet yow yow yow tëj nga mooy xatal nga lu yaatu loolu la walla bi tax jiirin hmm. waaw di di xatal ak ñaan naan sama ñaan gi yàlla na bu ci ñoom diw am déedéet ñaanalal mbokki jullit ñépp waa yow ñii faat doog ñii ñëw ba yow mal qiyam sax waaye <laughs> voilà walla qat'i rahim lool wax nañ ko dog mbokk kon mooy 41 tahjir mooy 40 qat'i rahim mooy 41 mu ne wala takun mustajilan wala taqul lam tustajab li da'wati wala tamal mu ne <coughs> wala takun tabul nekk mooy 42 mustajilan ku yàkkamti ci ak ñaanam yàkkamti déedéet da ngay ñaan waaye bul yàkkamti wala taqul lool mooy 42 bi 43e bi wala taqul lam tustajab lii da'wati ah waaye man daal sa waay bul wax naan man daal wuyu wuñ ma luñ ma samay ñaan oh kon nag naa ko bàyyi wala tamal tabul nekk koo xam ne da ngay yokkat mooy 44 bi kon mu ngoog ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne <coughs> eh, yustajaabu li ahadikum dinañ nangul kenn kenn ci fekk nekkul koo xamante ne nii day yàkkamte ci ñaanam muy wax ñu naan mu naan yaqulu mu naan da'awtu falam yustajab lii ñaan naa te kenn ñu nangulu ma ci xadis boo xam ne ash ñoo ko solo rahmatullah alayhima kon isti'jaal wala takun musta'jilan mu ngi noonu mu ne minha minha su'alu kulli xaajin wa kada taminu da'in ma sami'in xuda mu ne minha bokk na ci li nga xamante ne mooy teggi ni kon ñu ngi woon ci 44 kon mu ngi 45 bokk na ci minha su'alu kulli xaajin yow deel ñaan bépp aajo boo am bul ne ah non non man nag sama aajo bee bon dafa tuuti quoi oh tout ce que soxla xool jarul ma koy ñaan borom bi dañ naan la ñaanal nga naan la xanaa du aajo kulli ayin lépp borom bi loolu jaamu yàlla la voilà bul xool ne lii tuuti na non jaamu yàlla la te borom bi daa bëgg koy ñaan kon nag miin ha bokk na ci su alu kulli xaajin di laaj bépp aajo rek boo am dee ko ñaan sa borom mu ne wakada na ko noonu ta'minu da'in mooy bo ki nga xam ne day ñaan mu naan amiin bu ñaanee ba ñaan ba pare ne amiin loolu mooy 46 bi ma sami'in ànd ak ka nga xam ne mu ngi déglu ñaan gi moom itam na ne amiin voilà kii ñaanit ne amiin xuda jàppal ma lii loolu mooy 46 mu ne kon lu ci tegu mu kadaka masxul wajhi bil yadayni min ba'di lifti iftirari duna mayni mu ne kadaka naka noon ne bokk na ci teggi ni masxul wajhi kon mooy quarante-septième daal di euh, raay sa xar kanam bil yadayni xar kanam nag la ñuy wax kenn du wax kanam kanam mooy fi awra wi nekk voilà loolu mooy sa kanam de loolu la waaye xar kanam xar kanam suñuy dégg wolof dafa des léegi xar kanam loolu mooy visage voilà <laughs> kon masxul wajhi bil yadayni daal di masa suñu xar kanam ci suñu ñaari loxo ya ñu tàllaloon doon ko ñaan mooy quarante-septième bi min ba'di liftiraax yi ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu pare mooy ci la ñu noppee ci la ñu daal di ñaane ba pare duuna may ni lii amul ab wax du nekkul wax ju sutante waxu dëgg laa la wax man Bamba radiyallahu anhu muy wax nag bayt bu mujj bi lii fii lay tëje li nga xam ne mooy aadaab muy faslun fii aadaabi muy aadaabu du'a mu ne fa kullu man raala dad du'a ilidhi fadu nujhin bilam tiraay mu ne fa kullu man kon wax na la kon recensé na ñaata mooy quarante-sept ay teggin yoo xam ne lambool moom moo tax mu ne fa kullu man képp koo xam ne raa sàmmonte naag la da du'a yi ba nga xam ne ca lay ñaan li fii mooy ci mbir yii ma nga xam ne lim naa leen fi di teggin yii di tegginu ñaan kooku de fadu nujhin boloomu texe la bilam tiraa ci loo xamante ne amul benn déng déng benn sikki sàkk maa leen ko wax man Bamba ndax fi ma ko jële daa leer muy aadaabu du'a nga xam ne yëpp ci sunna yonent bi alayhi salaam moom ci liñ ko tibbee ak li nga xam ne mooy alquraan kon nag foofu la sëriñ bi daanele lii bii di ñëw mu dugg ci beneen faslun faslun fi awqaatil ijaaba faslun ab dog